aus billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen balu àq di leen balu àq ni ko mu muassasatul Wafa'i bi xuququl imaan di defee ak yéen rek bi koor gi dooree ba léegi dellusiwaat nañ tey jii fas yéene dalal kenn ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir ñi fas yéene ànd ak ñun jàngat benn ci tomb yi nga xam ne lenn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko fas yéene koo jàngat biir weeru koor bi tey jii nag ki ñu dalal niñ ko waxe woon ci ñenn ci ñi fi jaaroon mën nañ ne ci lii ñu koy dalal ci la bokk di ci yëngutu def ci ay jéego yu bari tamit sonn ci lool yàlla na ko yàlla fay ci côté boobu waaye nag ginnaaw dafa am wàll goo xam ne xaj na mën na ci indi loo xamante ne mën nañ cee jariñu ñeneen mën nañ cee jariñu encore loolu moo tax mu tànn tey jii ñëw ànd ak ñun ngir baaxe la mu gëstu ak la mu xam ci wàll googu noonu kooku mooy kan mooy sëriñ Abo Sall yaakaar naa ne jëruñu koy présenté ci mbootaay gi ndax ci la bokk waaye bala ñu koy jox kaddu gi dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram ci wàllu jàng ak gëstu xam ne rek ne Serigne Abo Sall mi ngi jàngee bu dee ci enseignement moyen ak secondaire mi ngi ko defee ci daara ju mag jooju nekk Ndakaaru ñuy wax Maurice Delafosse foofee fa la amee baccalauréat de fin d'études ginnaaw ba mu amee baccalauréat ci la bawoo fii dem France ci benn université bu mag bu ñuy wax Bordeaux foofee la jànge ba am maîtrise ci loolu ci la commencé yëngutu ci wàllu lu ñuy wax expert comptable ci académie de Paris ci kaw loolu ci la ubbee benn cabinet foofu ci Paris ak fii ci Dakar bi yëngutu ci wàll googu waaye nag yëmul ci gëstu ci wàllu googu dong def na benn formation islamique te loolu yaakaar naa dana feeñ ci biir waxtaan wi incha allah gëstukat la tamit surtout ci wàllu mouridisme mouridisme maanaam ci Sëriñ Touba ak borom Daaru Muxti gëstu ay gëstu yu baree bari ci wàllu googu def na ko naka noonu tamit yemuñu rek ci yëngutu ci wàll googu waaye même ay mutuelle formé nañ ci ñoom seen cabinet boobu lu mat ñeent fukki mutuelle formé nañ ko fii ci biir Sénégal kon yaakaar naa ne wàll gi muy waxtaane moom ma nga ciy yëngutu laata mu ciy wax ndax li mu fas yéene wax ak ñun mooy naka la ñuy def ba xeex akum ñàkk yaakaar naa ne nag kon su ma waxee ne ñoom formé na ni man ñeent fukki mutuelle yaakaar naa ne ñoom ñi ngi waxuñu rek yam ci waaye dañuy jëf ci wàllu googu noonu kon ñoom ñi ngi jëf ngir xeex ak ñàkk kon waxtaan wi ni muy demee rek incha allah danañu xamal ana yan négatif maanaam lan mooy li nga xamante ne moom la ak ñàkk mën a waral mën a indil doomu aadama ak ñàkk la lan la mën a indil doomu aadama loolu incha allah danañu danañu ko wax. dana danañu xamante nit ak ñàkk ana lan la mën a indi ci société bi nga xamante ni ci lañuy dund ginnaaw bi danañu xamal maanaam responsabilité yi responsabilité individuelle ak maanaam kenn ku nekk. lan mooy sa warteef ci wàllu googu noonu suñ jógee ci loolu danañu xamal yan moyen naka lañu mën a def ba xeex ak ñàkk gi bala sa saafara ko pour mucc ci rawatina nag ci yoon yi nga xamante ne moom la ñuy dund muy mouridisme kon li ma mën a wax rek mooy jox nañ ko loo xamante ne maîtriser na ko te ci la yëngatu kon yaakaar naa ne bu ñu ko dégloo tey jii kenn ku nekk ñun dana jariñu ci wàllu googu incha allah kon damay bañ a guddal rek li def mooy dañ koy jox kàddu gi yàlla na ko yàlla defal taf defal ñu ko xam naa ne eh, ñu fàttali mbooloo bi rek ne ku am laaj bu aju ci li nga xamante ne moom lay wax incha allah bu ko indee bu noppee dis na ci naka noonu tamit laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiqh incha allah bu ko indee bis yi nga xamante ne moom lañ jagleel tontu laaj yooyu dis na tontu ci laaj yooyu incha allah. ñi soxla woo seede yi tamit wala ay kaset carré buñ jokkoog ñi nga xamante ne ñoo amee wàllu technique waxtaan yi jàll yëpp incha allah waxtaan wuñ soxla rek wuti waay soxla rek boo jokkoog ñooñu incha allah jàpp ni moo xam CD audio la wala vidéo la yëpp jàpp ni na incha allah kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Abo Sall yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وخدمه وسلم asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi ci teew yépp di leen ziar ci weeru tedd yi di leen baal waq di leen baal àq di félicité nag mbootaay bi nga xam ne moo taxawal liggéey bi ñuy mbokk yu baax yi mu nekk liggéey bu am solo ci ñaari anam ci weer yi tedd yi muy shahru ramadan dina tax nit ku mënoon a def leneen mën naa ñëw toog déglu yokk xam-xamam yokk rafetal diineem liggéey bu am maana la yaa ne ni yàlla gën a dooleel te gën leen may kattan ñu koy woyal ci at jëm balaa muy dugg ci waxtaan wi nag dafa am mbokk jullit mu fi teew moo xam ne nii dafa jóge Côte Côte d'Ivoire mi kii nekk sama wet ñu daje woon ndakaaru mu am journée culturelle yoo xam dañ ko war a def ca Grand Bassam foofu nga xam ne Serigne tubaa aw na fa ak Abidjan bi mu gisee Serigne Mouhamadou Amine Bara mu boole koog Serigne Cheikhouna pour nu waxtaanee. ba tëral programme war a def loolu daf ci am cër boo xam ne nii dañ ma ko ca jox moo tax ma ne koon ñëw Daaru Muxti saa fonteeg mbokk ya fa nekk yaakaar naa dina am ak yokk ci moom moo mu ngi toog mi ngi tudd Ismaïla bu loolu weesoo nag ñu jëm ci waxtaan bi nga xam ni moom la ma kuréel gi jox ma war koo wax taane muy thème boo xam ne nii naka lañuy def ba dindi xeex ñàkk ci réew mi waaye niñ ko déggee ci waxtaan wi du waxtaanu rek économiste wala financier dañuy jéem a ci li nga xam ne moom la islaam indi moom la tamit tarixatul muridiya jëfe kon tomb bu njëkk bi mën nañoo waxtaane lan mooy tax ñàkk nekk loo xam ne nii mën naa yàq lu bari ci doomu aadama ñu mën ko tekkee ci nasaraan ñu lan lan mooy mënaas ak risque yoo xam moo nekk ci ñàkk loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu ko njëkk a jàngal wax ñu kaadal faqru an yakunu kufra ni ñu ko déggee mu neñ ak ñàkk mën naa indi sax gëma yàlla ak ñàkk mën naa indi sax doomu aadama dem ba gëma yàlla loolu moo tax waykat ba bu mag ba ñu wax Serigne Moussa Ka wax ci taalifam ba ca xarnu ba nga xam ne xarnu ba ba mu ko bindee mooy ca crise 1929 te ñu koy wooye la grande dépression crise 29 boobu bari na lu mu rey ci ay doomu aadama yu amul loolu lu ñu lekk sëriñ Musaa Ka wax ca taalifam ba ne ak ñàkk bon ci waaju baax day tas këram xolom ba jaax daa ceebu tey ngay añe kon loolu bu nu ko jàngatee li wax ci xolam ba jaax ndax xol mooy doomu aadama mu dellu ci ne léeg-léeg nga gis fu ab murit waa mu ne ab murit maanaam ab murid mel ni ab marid maanaam baat boobu moo ci foofu dafa am ci manqué wala mu wala mu xàcc def ta def kon loolu day indiwaat rek li yonent bi waxoon foofu ci gëm ci ñàkk day tax mën naa dindi mën naa yóbbu nit ci mu gëmati loolu moo tax waaw loolu moo tax bari na ci bindu Serigne Touba ay ñaan yoo xam ne nii daf koy def di ko ñaan ndax yàlla daqal ñu ak ñàkk waaw boo jàngee lu mel ni madribul shifa yi wax na ca wa anzil xinaa makaanal fuqri kon loolu mooy jàngale loolu ci ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa tamit loolu dinañ ko ci gis waaye ñàkk googu limu mën a def ci doomu aadama yépp bu nu yëree téere bi alxuraanul karim bu nu yëree téere bi alxuraanul karim mën nañoo jàng ne yàlla bàyyiwul doomu aadama jox na ko ay am xel jox ko kàttan jox ko àdduna bi jox ko jox ko possibilité yu mu am yépp ci lépp loo xam ne nii mi ngi ciy dugg mu mën koo yokk moo xam koom la moo xam mbay la moo xam mécc la moo tax mu wax ci alquran wala xadd karam naa bani aadama wa amalnaahum fi lbarri walbahri kon léegi dañuy jéem a jàngaat ci yan anam la sunu boroom jox doomu aadama la sunu boroom jox réew yi ngir ñu mën a xeex ak ñàkk bi ci gën bi ci njëkk mooy liggéey ndax xam nañ ni doomu aadama ni mu bindoo mooy liggéey société boo mën a dem ci àdduna bi xeet woo mën a gis ci àdduna àdduna bi mooy jullit la walla du jullit day liggéey waaye nag ki nga xam ni moom jullit la ginnaaw sunu borom bi mu faratalee julli ci moom ak jaamu yàlla def cee taftal na ko nanga dem uti moo tax mu ne ci alxuraan fa ida xudiyat salaatu fantashiru fi ard loolu ci suratul jumaa ma ngi koy wax tax ci julli ajjuma waaye nag julli yépp tax ñuy wax ginnaaw jaam bi su jullee na ngeen tasaaroo dem ci àdduna uti loo xam ne ni lew na ngir mën cee dund mën nañoo xool tamit ci yaru yonent bi sallallahu alayhi wa ndax nee na ñu mës naa toog benn bis am waajoo xam ne nii day dem rek ku nekk mu sëgg ci yow am lu mu la wax jàll ci keneen sëgg ci moom am lu ma ko wax yonent bi woo ko ba mu ñëw mu ne ko waaw yow lii lu la ci xiir sa moroomu góor yi ngay sëgg ku nekk nga wax ko lan moo la ci xiir mu ne ko man day damaa amul dara moo tax may def lii di sàkku ndimbal ci ku nekk mu ne ko xanaa loo am loo bàyyi sa kër mu ne ko sama kër daal bàyyiwuma fa lu dul mel balaan moo xam ne genn wàll gi dañ koy lal genn wàll gi dañ koy sàngoo ak sama soxna mu ne ko demal ci sa kër la nga fa am nga indi ko ba waa ji demee bi mu ñëwee yonent bi xool li mu sallallahu alayhi wasallam xool li mu yore mu leen lii kan moo ko mën a jënd ci yéen am waaju ko ca fay dërëm ci waxi yonent bi ne teg leen ci dara waaye am waaju fay ñaar dërëm waaj ji fay ñaar dërëm mu jël ko jox ko loolu jël dërëm ba jënd ca dund dërëm ba ca des mu dem jëndal ko ca ab gopp jël buum takk ko ci na ko dund gii mën naa dundal sa njaboot ay weer fu mu jeexee rek man maa gàddu dund gi waaye yow bëgguma laa gis lu mat juróom benn weer na nga dugg ci àll bi liggéey waa ji dem ba mate matee juróom benn weer mu ñëw ba mu ñëwaatee indi fukki dërëm ci koo xam ne nii lan la mu jaayoon ñaar dërëm dong la loolu ci jàngat mooy bul xeeb dara lépp loo am commerce boo gis ci loolu lay tàmbalee loolu ku xool ci yoonu murit ak ni ñu yaree ñi nga xam ne ñoo fi njëkk a jóge dem ci pàkku làmbaay di def commerce ak ñi nga xam ne ñoo dem ci biir Dakar lu mel ni sëñ sëñ Modou Moustapha sunu waay jiw yëpp noonu lañ def ba ñuy tàmbale amuñu dara dañoo tàmbali ci dërëm di jaay ba am ba tey ci loolu mooy di wéy kon xeeb bi liggéey nit war na koo moyadiku loolu tamit tax na yonent bi jàngal ñu ne ixmal li dunyaaka ka annaka ta'izu abada wa amma al axiratu ka annaka tamuutu xada tubaab bi day wax ne travaille comme si tu ne devais jamais mourir et prier comme si on devait mourir demain na nga liggéey ba nga xam ne danga mel ni doo fi jógee mukk di jaamu yàlla ba mel ni suba nga fiy jóge loolu Cheikhul Khadim jàngalaan nañ kon liggéey mooy pilier bi nga xam ni moo mën a tax ak ñàkk jóge fi ñetteelu tomb bi ñetteelu ñaareelu facteur bi mooy li ñuy wax capital boo xoolee ñuy wax capital ndax société yu njëkk yi ndaan wax société primitive bu daan liggéey société yu njëkk yooyu ña daan liggéey seeni jumtukaay bariwul yoon ndax liñ doon ne mooy am mbay walla sàmm wala napp waaye léegi société léegi yi dañoo développé mu bari ay métier métier yooyu laaj xarala ak ay jumtukaay loolu lépp nag boo ko bëggee am kon fokk nga am capital capital mën nañ koo déggee ci alal ji nga xam ne moom ngay tàmbalee waaye mën nañ koo déggee yi tamit moyen boo am ngir liggéey ndax boo amee camion ne day dangay ngay def transport capital nga ko mën a jàppe soo amoon bateau ni dangay napp di pêche capital mën nga ko jàppe comme capital capital boobu nag dëgg la sunu société yi pour am ko jafe na léegi ndax ñu ci bari dañuy dem ci banque yi di fa sàkku li ñuy wax leb muy prêt ñu lebal leen ñu liggéey di fay boo amul ku la mën a dimbali dinañ gis ci tomb yi niy waxaat ni dimbalante bi tamit mën na am lum ci saafara ndax am na société yoo xam ne ni dañuy booloo nit ñoo xam dañuy booloo ci ànd di dimbalante ba nga xam ne capital boobu léeg-léeg mën nañoo bañ a dem banque ba mu leen ciy tegal intérêt waaye ci capital boobu dañoo xam ne dañoo xalaat ne société islamique am na ci beneen réponse bim ci joxe ca léegi ci ci ci ci wax yi ñu koy wax finance islamique finance islamique boo ko déggee mooy rek jëflante bi ñuy jëflente ci wàllu koom-koom ci wàllu finance ca du am intérêt ndax intérêt moom sunu boroom da ko tere finance islamique nag bu ñu jàngatee ci histoire mi ngi tàmbali ci Arabie saoudi ndax banque bi ñu njëkk a def mooy daar al mal al islami def ko ak capital lu toll ci un milliard de dollars waaye bu nu xoolee Sénégal danañ gis ne bariwu fi ay banque islamique maanaam boo jëlee téeméeri banque juróom ñeent fukki yépp juróom ñeent fukki ak juróom ay banque classique lañu ñi nekk sax ci banque islamique daanaka dañ koy mbubboo rek waaye pratique bi du banque islamique banque islamique nag pour xam naka lay doxee mën nañ leen ci wax ñaari baat ñoom boo bëggee def société dañuy ñëw ne ñun dañuy bokk ci société bi niñ ci bokkee mooy dañ lay jox xaalis nga liggéey bu at mi nga seet la nga gañe ci sa liggéey li ci des ñu koy wooyee bénéfice ñu séddoo ñu nag yow bu fekkee am na perte ñu xam ne am na perte kon kooku bokkul ak intérêt intérêt moom buñ ko tegee amul nga gañe ak nga perte da ngay fay intérêt ba gis nga da nga gis koo xam ne ni dina leb un million liggéeyam doxul mu liggéey lu ma juróomi ak am perte intérêt bu ñëw teguwaat ci intérêt bi un million ba mu leboon dem ba jur un million intérêt kon loolu moo tax système boobu léeg-léeg day metti lool ci ñi nga xam ne amuñu ba boo gisee bi crise bi amee américains yi ne dañuy wàcce taux d'intérêt ba nga xam ne presque zéro virgule cinq pour cent bu mu mënoon ne zéro pour cent sax dañ koy def waaye mënuñu ko kon dañoo jàppoon ne intérêt bokk na ci li nga xam ne mën naa freiner développement économique donc bu bu dee am mën naa yokk mën nañ wax ci beneen anam mën naa yokk ndax waa ji nga xam ne intérêt da koo topp ba mu fayit bu faytee bu fekkoon dafa hypothéquer këram dañuy nangu kër ga moo xam njaboot gang fa moo xam nekku fa ñoom loolu yitteelu leen bañ lay lebal dañoo jël sa këyitu kër dañuy jaay kër ga génne njaboot gi kon loolu mooy système bi nga xam ne moom la ñuy wax système occidental walla ñu koy wax système classique moom nag moo fi dox leneen amagu fi kon mën na ni finance islamique jël na mi ngi jël importance bu bari maanaam mi ngi am mi ngi gën a am doole ci biir même réewu réew yi nga xam ne ñoom seen koom tëddul ci finance islamique lu mel ni Angleterre wala lu mel ni France ndax dem nañ ba ci seen li ñuy wax fiscalité maanaam yoon wi nga xam ne moom la état bi tëral loo liggéey mu am l'impôt bi mu ci teg dem nañ ba l'impôt boobu ñu ñu ñu ñu def ba nga xam ne méngoo na ak ak ak li nga xam ne moom la islam bëgg kon mën nañoo wax ni bu ñu waxee liggéey mën naa wàññi ndóol comme ni ñu ko waxee moom sax mooy mooy bi njëkk ñu wax ni capital ci société moderne bi ñuy wax société moderne ndax société moderne mooy société bi ñuy dund léegi ndax bëgg-bëgg yi na bis bu nekk tubaab yi ci seen xarala ñu sos lu bees fexe ba nit ñi di ko di ko di ko di ko jariñoo fexe ba nit ñi mënatuñoo def lenn loo xam ne nii loolu duñ ko utiliser mu ngi mel ni oto wala boo jàppoon fu mu nekk lu mel ni téléphone portable ñi fi toog ñépp daanaka ku ci nekk yaa ngi yor sa téléphone portable téléphone portable tey li koy liggéey du rek yore sa doole mais xam-xam la ak capital ak leneen moo koy liggéey boo xoolee sociétés yi nga xam ne ñoo gën a mag tey ñi gën a xarala ñi gën a am alal ci anam yooyu la ñuy liggéey moo xam li ñuy wax nouvelle technologie wala moo xam li ñuy wax informatique ca loolu dëgg la soxla na sax liggéey waaye li ci ëpp am xel la ak capital bu bari moo la ko mën a may waaye loolu lépp nag bu amee am na lu am importance mooy tomb bi ñuy war a wax muy lan moo ci nag responsabilité état ci xeex ndóol responsabilité état ci xeex ndool ndax état boo gis ci benn anam rek lay dunde mooy taxe rek lay dunde taxe ci lañuy fay gouvernement ci la ñuy fay parlement ci lañuy fay lépp waaye tamit dañ ni taxe ci la ñuy jël seet ñi nga xam ne néew nañ doole ñu jox leen état noonu la waaye donc li ma bëgg a wax mooy li ñuy wax organisation mbootaay yi nga xam ne ñëpp doomu aadama yi ñoo ko bokk mu mel ni lu mel ni état naka lañ ci mën a jàngate nu mu war a tëdde ci xalaatu islaam mën nañoo jàng am na lu mës xew ci jamonoy Seydina Omar bokk ci xalifatu yu mag yi Seydina Omar dafa am ab gouverneur boo xam ne nii moom moo ko teg ci benn dëkk bàyyi ko fa muy liggéey ndax islam dafa nekkoon société boo xam ne nii ci jamonoy xalifa xalifa Rashidun yi ñooñu dañoo organiser woon islaam réew mu nekk dafa am gouverneur am organisation boo xam ne nii ñoom ñooy doxal réew ma Seydina Omar am ku mu nommé gouverneur ci benn province mu toog fa ay at yore province ba comme gouverneur ni mu yore province gouverneur bu yore province mooy jël taxe mooy jël zakat bi mooy mooy doxal lépp mooy joxe terrain mooy joxe lépp donc alal day dugg ci loxoom di war a génn waaye gouverneur boobu ca mu doxalee dem nañ ba wax duggal ci nopp Seydina Omar ko ah sa waa war nga koo seet ndax situation ba mu nekkoon ba muy nekk gouverneur ak léegi soppeeku na lool bu ñu doon wax ci misaal jamono yi da nga naan ba muy nekk gouverneur yorul woon oto léegi mu ngi yore Mercedes ba muy nekk gouverneur yorul woon kër léegi jënd na fukki kër ci misaal bi ñu ko waxee Seydina Omar mu ne ah kon nañ dem xooli ko takk fasam dem seeti gouverneur bu bi mu ñëwee toog ak moom ñu ko waaw ñun de dañ doon seet liñ la dénkoon noo ko taxawee. bi nu xoolee bi si Seydina Omar xoolee li mu am lépp ne ko waaw lii nu mën a amee ndax yow buñ calculer sa salaire bi ñu lay fay calculer say indemnité nga xam ni weer bu doon misaal ñu ne ko weer mu mënoo weesu un million yow tey yaa ngi dund dund koo xam ne nit nga am salaire u dix millions waaye loolu foo ko jële waaw muy jéem a lay rek waaye lay yëpp taxawul Seydina Omar ne ko kon léegi nag ci dëggam googu lii nga xam ne al ji nga xam ne moomuloo ko dañ koy delloo ci collectivité bi ko moom ba nu jëlee alal ji delloo ko Seydina Omar instauré teg ci yoon balaa ngay tàmbali léegi gouverneur da ngay déclarer la nga am mel suñu xaadim bi rek moo buy commencé gouverneur kolom gi la am ak mbubbam bi ñu ne ko léegi commencé bu doxee loolu lañuy wax déclaration de patrimoine dégg ngeen sax ci fan yële danañ koy def Europe waaye fan yële am na ab maire bu ko fi def defe naa mosuñu ko def ci biir Sénégal waaye déclaration de patrimoine boo gisee ñu koy def maanaam fa nga tàmbalee lii nga amoon boo demee ba ak diir am lu ko ëpp ci la ngay gañee ëppul donc alal ji la mi dëkk waa réew mi dénk am na foo ko awale feneen fu dul fa mu war a jëm kon mel na ni islam defoon na ay base ay règles de base yoo xam mën nañ koo wooye bon gouvernance ci ci waxu tey ndax léegi bon gouvernance boo xoolee dañ koy wax ci fu nekk da ngi ne ñu naan bonne gouvernance locale mooy bon gouvernance yu war nekk ci maire yi bon gouvernance su état ci ministère yi ni ñu ko war a doxee ñu ngi wax sax bonne gouvernance su entreprise ci anglais yi di ko wax corporate governance kon boo xoolee mën nañoo wax ne organisation collectivité bi maanaam askan wi nu ñuy organiser woo moo xam ci ab état la moo xam ci leneen la mën nañoo dajale seeni alal di xool nuñ koy saytoo ba alal jooju fan ko war a jëme mu dem fa loolu bokk na ci li nga xam ni mën naa tax ba ndóol ba ñàkk bañ a bari am na nag tamit société yi nga xam ne dañoo dañ leen di way société moderne yu gën a raw ci àdduna bi nga mën cee wax Amérique mën cee wax France mën cee wax Angleterre mën cee wax Japon tey ñu boole ci Chine ak Inde société yooyu naka la ñuy doxe ñoom dañuy seet doomu aadama bu nekk ñu xool bu dee catégorie boo xam ne nii dañu leen a war a utal ak caisse boo xam ne dañ koy dañ leen koy dencal am na yu ñuy wax caisse de retraite yoo xam ne boo demee ba mënutoo liggéey ñu la ciy fay am na sax ci biir réew waaye dafa dajul comme ni ci réew yooyu am na aussi li ñuy wax ay fonds yoo xam ne nii dañ koy dajale ñu koy ay fonds de calamité bu musiba ñëwee lu mel ni mbënd wala leneen ñu génn fonds yooyu jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo yooyu ay anam yu baax la ay anam yu am solo la ci loolu collectivité boobu mën nañoo bañ a sori ndax bu nu waxee fii ci ëttu Cheikh Ibrahim maam Thierno Birahim Mbacké mag ñi buñ lay nettali dañuy wax ne ku fi ñëw ci jamonoom nga xam bi nu sosee bi nga xamee ne sanc na dëkk bi boo fi ñëwee di ut liggéey daf la jox dund ci at ne la toogal jox la foo liggéeyee nga mën a liggéey boo liggéeyee collectivité bi yokk loolu pour wax leen li koy dëggal nga xam ne waxuma ko rek ngir dama ko wax ndax dama cee bokk mais dama leen di wax loo xam ne ni ci archive yi la jógee archive du Sénégal ci référence bi nekk 2G 18 1 rapport politique troisième trimestre ñu bind ko 1918 page 13 ba page 15 ci rapport bi mi wax ni administrateur u Tivaouane ndax foofu la Daaru Muxti bokk wax na ko ne ci rapport am ñu mujj yi doole ji nga xam ne dëkk bi jël na ko muy Daarul Moxti mu ne muy résidence su marabu Ibra Fati muy wax ni daaru mu ngi nekk ci diggante Geet ak Bawal mu nekk dëkk bu am meññit dëkk boobu def na développement bu gaaw développement boobu nag li tax mu mën ko mooy personnalité Cheikh Ibra Fati waaye tamit xam nañ ne murid yi ay baykat lañu yu am yu xarañ yoo xam ne nii seeni saq day fees dell mu ne rapport bay continuer wax mu ne kon dara waruñoo jaaxal dara waruñoo jaaxal waruñoo am mbeteel ne foofu nit nit ñi am nañu am nañu maanaam dinañ dinañ xalaat àdduna ba di denc ba nga xam ne kenn du fa dee ak xiif ci jamono joo xam ne nii parce que mi ngi ci 1918 ci fin wu première guerre mondiale sàq yépp dara amatu fa nit ñi ñëw groupé wu ci Cheikh Ibra Fati mi nga xam ne am na lu leen dundale kon loolu mën nañoo wax ne ci jàngile ak yaru Serigne Touba ci pratique gu maam Thierno Ibrahim Mbacké liggéey boobu ak organisation boobu nga xam ne moom la tëral mën naa xeex lu bari ci ak ñàkk kon ñu jàll ci beneen tomb boo xam ne nii am na solo ñu mën koo woyee solidarité ak bañ a yàq ndaxam ne kon day lëmb zakat kon zakat mooy lan am na ñu koy wax ne zakat ñu ne impo ci islam la waaye zakat ci islam xam nañ ni am na ay anam yu bari yi nga xam ne da koy génne boo wooree loolu zakat la li nga xam ne da koy génne ci sa ci sa koom nag nga xam ne obligation la boo xam ne da nga ci at mu nekk waaye bu nu yëree laay sax bëgguma cee sori waaye dinaa ci wax ñaar walladina fi amwalihim xaqun maalumun lisaaili walmaarumi kon yàlla mi ngi tàgg foofu ñi nga xam ne gëm nañu di yëkkati ci seen alal di joxe ñi nga xam ni amuñu te ñu koy def ca xam ne war na leen bari nag laay yu indi zakat zakat nag dafa mel ni ci sunu réew mi amul organisation bi mu am ci réew yi nga xam ni ay diine islaam moo fay dox nga xam ne dañ koo sàkkal ay institution yoo xam ne ni dañuy jël sa boobu dajale ko saytu ko jox ko ñun ko war a jox loolu bari na boo demee ci réew arab yépp ñu ci bari loolu dañ koy dañ koy noonu lañ koy joxe amaana sax fii nit ñi li ñuy joxe xëy na moo ëpp ndax boo xoolee nit ki li muy joxe di ko maye ak li muy joxe ci addiya ak li muy joxe ci leneen dana wees zakatam waaye amagul institution yoo xam ne nii ñoom ñooy wala boog bare gu fi ñooy ñooy jël zakat boobu ju ko dajale ju ko saytu ju ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yelloo boo demee ci société moderne yi nga xam ne ñoom mooy société yi nga xam ne dunduñu islam dañoo instauré système di ñuy wax fiscalité mooy taxe maanaam tey boo jëlee fu mel ni Sénégal képp ku yëngu moo xam da ngay yëngu ci société wala moo xam salarié nga bu dee société boo liggéeyee ba at mu teru état ba daf lay wax dañ koy xaaj ñetti ñeenti xaaj benn xaaj bi maa moom muy wax impôt société bu dee koo xam ne nii saleer la nga am salaire ba nga am dañ koy calculer xool la nga am ci ñooy dundal moo xam sa doom la wala koo xam ne nii yaa ko gàddu ñu def li ñuy wax pondération calculer ne impôt sur le revenu ngay fayu waaye tax bi ci gën a siiw ak bi nga xam moo gën a daj moom la ñuy wax TVA muy taxe sur la valeur ajoutée boobu tamit ci keesu état bi la jëm ginnaaw la état bi dépensé ci li ñuy wax bien collectif moo xam ne tali la moo xam lamp la moo xam leneen war naa jëm ci xeex ndóol ci anam yi mu ko mënee moo xam ci wàllu hôpitaux yi la moo xam ci wàllu enseignement bi la moo xam ci wàllu solidarité la kon ñaari système yi moo am léegi nag mën nañoo wax xalaat boo xam ne ni ñun ñi nga xam ne dañuy dund islam nga nekk ci système boo xam ne nii xëy na la ngay joxe sax doo ko mën a génne sa lempo loolu mën naa mën naa mën nañoo wax ne euh, du loo xam ne nii ma wax jaadul waaye du respecté wul équité kon loolu mooy li nga xam ne moo am ci wàllu solidarité waaye ak ñàkk tamit bari na li koy indi mooy yàq mooy yàq parce que nit ku nekk war ngay xalaat ëllëg di def li ñuy wax épargne wala boo épargne wu tamit amaloo épargne la nga amaku si néew noo koy yaxanale ba bis boo amee problème doo nga mën cee sàkk kon loolu dafa mel ni Euh, yàq googu euh, duma aw ci laay waaye xam nañu laay yu bari wax nañ ko wax na ko ci alxuraan bay nëngale sax ki nga xam ne day yàq mu mu niroog seytaane kon yàlla buggul ku yàq kon ci islaam mën nañu wax ne islaam moo gën a instauré système boo xam ne nii képp ku yàq loolu dàq na ko ci loolu mën nañoo xool ni suñ société yi li tax tamit ñu gën a am ak ndóol wala ak ñàkk par rapport ak société yu mag yi maanaam li ñuy wax épargne maanaam loo liggéey fan nga koy teg foo koy li ngay liggéey loo ciy denc daanaka presque amul loo xam ne nii épargne bi dafa bariwul ci ci ci réew yi réew yi sunu réew yi mel ni réew Sénégal beneen tomb bi nu mën a wax ci xeex ñàkk ci biir islam mën nañoo wax naka la diine di di sàmmee ki nga xam ne dafa nekk ci société bi ci amul doole mooy kan wala ki nga xam dafa nekk ci société bi ci amul lu ko protéger kooku mën naa nekk ki ni wax jirim mën naa nekk ki nga xam ne xelam neexul mën naa nekk ki nga xam ne handicapé la mën naa am ki nga xam ni réfugié la ñooñ ñépp tamit islam di leen di protéger ndax alxuraan moo wax ne ñi nga xam ne ay jirim lañu ni ngeen denc seen xaalis ni ngeen leen gardeel seen seen am-am moo xam xaalis la moo xam patrimoine la te bu leen ko jaxaseeg seen bos ndax lekk xaalisu jirim mi ngi mel ni ngay wan na aw xal kon mën nañu ni ki nga xam ne amul xel mu leer wala ki nga xam ne jirim la noonu lañu mën a sàmmee alalam kon mel na ni boo ko xoolee système moderne bi yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy doxal lépp ñu ngi ci biir islaam waaye dafa mel ne pratique bi wala ni ñu koy gisee moo bariwul waaye islaam moom ci boppam tëral na ko addis tëral na ko Cheikhul Xadim ci jëfandikam tëral na ko waaye léegi problème bi am mën nañ ne boo nekkee jullit wala islam lu mu gisee système yi fi nekk ndax tey àdduna bi boo ko seetloo ñaari système yu mag moo fi am benn bi ñu koy wooyee système capitalist benn bi ñu koy wooyee système socialiste système capitalist daanaka mooy bi ci ëpp doole lool ndax système bi ñuy yox socialiste wala communist ñaari réew ñoo ko ŋànk muy URSS euh, Russie ak Chine yeneen réew yi taxu leen am doole doole ñaari réew yooyu ñooy doxal système boobu te même ñoom système boobu bari na boo xoolee tey Chine li muy doxee ci biir Chine xëy ci état bi loolu lay doxe waaye ci koom-koom mi bari na lu ci jeg lu ci lu ci jege capitaliste ndax société capitaliste yi bari nañ fa lool di fa yëngu système capitaliste nag moom nu mu tëddee mooy lan daf ne am am am capitaliste moom lañ war a jiital ci lépp ndax li ñuy wax capital mooy tax ba réew mi am alal réew mi am développement léegi nag loolu mu ngi juddoo presque Angleterre jëm Amérique ak Europe ci ñooñu la gën a tey ak Japon li ko gën a may développement nag bokk na ci li ñuy wax développement technique yi xalaat yi ndax bi ñu inventé li ñuy wax machine à vapeur inventé électricité inventé téléphone inventé ay moyens de déplacement comme train ak auto mel na ni koom bi yokk na bu baax yokk bu baax ci dix-neuvième siècle ba vingtième siècle ñu ñëw ci mu am yeneen xarala yu bees yi doon wax léegi muy nouvelle technologie waaye bi nu ko xoolee boo xoolee capitalisme capitalisme ni mu doxee tey am na ay tolof tolof yoo xam ne ni am na ko ci jamono yi mujj yi rek muy crise bi ngeen dégg muy la grande crise crise boobu nga xam ne mooy daanu société yu mag yi nekk Amérique yu bari daanu société yu mag yu bari yi nekk Europe daanu ban def ay plan génnewaat xaalis bu bari bu dencoon séddalewaat leen ko ngir ñu mën a am doole amaat ay jumtukaay boo dee analyser di xool crise boobu fu mu jógee crise boobu di boroom xam-xam yépp wax nga xam màcc nañ ci wàll finance ak économie ma nga jógee ci li ñuy wax bourse bourse nag ci ñu ko xamul mu ngi mel ni rek nga ni marché dafa nekk foo xam ne nii boo fa demee société bu la neex nga jënd ko société bu la neex boo xam ne nii rek moom nekk na ci biir bourse ba nga jënd ko ana noo koy jënde boo jëlee société bu mag bu mel ni Total bu ne capitalam dix milliards la da koy def ay xaaji xaaji xaaji xaaj ba capital boobu nekk dix milliards mu am lu mel ni dix million action lañ koy wooye action mel ni këyit boo xam ne yow boo ko amee am nga ci wàll am nga wàll ci société léegi nag société yi ñoom li tax ñu fay dem dañ fay am xaalis ndax sa société bu doon jar un milliard nga mën ko faa jaayee deux milliards donc de un milliard boobu da delloo ci société liggéey waaye yow tamit boo liggéeyee bu at mi ñi nga xam dañoo bokk ci société bi da nga leen di jox li ñuy wax dividende mooy xaalis bi bénéfice ba am da ngeen koy waat ci ay action ku nekk am ca waaye léegi crise bi lu ko indi di ko gën a indi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ca bourse ba du ñu xam ñoom ci li ñuy liggéey boo leen gisee ñu leen di wan télévision da ngeen gis ay tableau yu bari tableau yooyu lañuy wax information financière dañuy jot ci waxtu wu nekk seconde bu nekk société bi lu mu jaay lu mu jënd fu chiffre d'affaires am toll fu bénéfice am toll ndax signé na contrat bu bees loolu moo tax ñuy def li ñuy wax anticiper maanaam dañuy njëkk bëgg njëkk jënd balaa information am ñeneen ñu xam ko loolu nag moo tax ba ñoom ci seen wàll dañ cee dañ cee dañ cee boole euh, li nga xam ne waru cee bokk maanaam dañuy yokk sociétés yi di ko yokk di ko yokk ba nga xam ne njëg mu war jël ëpp na bu ñu demee nag ba ëpp na ba ëpp na ba tax nga dégg ngeen fii koo xam ne ni benn nit ku ñuy wax Madoff mu yàq lu toll ci cinquante milliards de dollars ci benn bis ci ay titres nee nañu dañ koy tëj ci lu toll ci téeméeri at ci <laughs> moom fu mu nekk daanaka am na juróom-ñaar fukki at wala juróom-benn fukki kon kooku ci ci ci ci benn bis rek nga gis ku mel ni benn xale bu ndaw bu bu nekk Société général yàq ay centaines de millions d'euros loo xam ne day ëpp maanaam cinquante milliards de dollars ëpp na Sénégal li muy liggéey ci am at alal ji ñu fiy dajale yépp wala budget état wu Sénégal loolu nag dafa mel ni tamit boo jàngee alxuraan da ngay gis lu mel ni waylun lil mutaffifina mel ni yow la ngay jaay donc koo xayma lu ëpp ngir gañe ci kon la ko lal dafa mel ni awul yoon loolu moo indi crise bi metti bi am waaye loolu système capitaliste ba léegi teewul état bi retourné waat joxaat ña nga xam ne ñoo indi crise boobu joxaat leen xaalis ndax système bi dañ naan bu leen joxul xaalis daanu bi day gën a metti kon kooku mooy système capitaliste gis nañu ne am na ay am na ay limite am na ay doxin yoo xam ne nii buñ ko saytuwul buñ ko xoolul day yàqu loolu moo tax ñoom buñ dajaloo ñu ne léegi nag dañuy ut ay institution yoo xam ne nii day gën a xool day gën a saytu ñoom li ñuy doxe waaye loolu lépp bokk na ci yéen yi nga xam ne xam ngeen alxuraan bu baax su muy teree yow li ngay jaay nga nga jox ko njëg gi nga xam ne moom la war a am njëg gi nga xam ne moom la war a am ndax xam nañu tey crise bi li ci gën a li gën a tax crise bi am li ñuy wax évaluation maanaam lu ñu naka la ñu xaymaa société bi li ñu ko xaymaa moo ëpp la mu war a jar loolu moo indi daanu bi kon mel na ni bu ñuy commerce walla ñuy koom ci defuñu ko ci anam bu rafet mën naa indi ab yàqu-yàqu mën naa indi ab fitna kon loolu mën nañ ko jàngat ci wàllu système capitaliste beneen système bi fi am nag moom daf ne doomu aadama benn warul yor loo xam ne nii dafa koy jël di ci liggéeyloo ñeneen ñi di ci gañe loo xam ne nii moom kenn waru ko gañe mu ne kon léegi dañuy jël état bi lépp loo xam ne nit am na ko dañu ne état bee ko moom état bi moom moom sax suuf si suuf sax amul droit am suuf su bari état bi moom moom usines yi état bi moom moom compagnie yi loolu mooy système socialiste waaye loolu tamit xool nañ ni bi ñu ko doxalee doxinu doomu aadama du tax loolu mu sawar ci ku nekk kon comme ku nekk yéen yam li ngeen di gagné da ngay toog rek gagné comme ñëpp loolu moo tax soviétique yi dem nañ dem ba taxaw ba ki ko mujj daane muy wax Gorbatchev mu ñuy wax li ñuy wax perestroïka donc loolu système boobu daanu demul soriwul kon islaam moom nuñ ko mën a jàngatee ci diggante ñaari système yooyu ñu mën a jàngatee islam ci diggante ñaari système yooyu xam nañ ni islaam moom nangu na ko am nangu na ku am accepté na ko am ki am sax dafa mel ni ci islam da koy jàngate ne ku yàlla tereel la kon am du loo xam ne dañ koo sib am du loo xam ne nii dañ koo sib ba bu ñuy jàngat taarixu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi jàngat maanaam ko mel ni Abu Sufyan wala sa Sadiq ñoo xam ne dañoo am ay moyens moyens yu nu am nañ cay jaamoo yàlla ci seen am-am daanaka day rew ki nga xam ne xëy na dafa mel siñ nga xam kurusam rek la kon am mën naa nekk ci anam yoo xam ne nii mën naa tax nit ki mën cee jaamu yàlla kon mën nañoo wax ne islam bañul ko am waaye nag la mu ca teg mooy buggul nga am ba pare di dam walla buggul nga am ba pare àndoo ko ak li ñuy wax humilité maanaam li ñuy wax maanaam li ko xam ne nii day suufeel sa bopp ak sa bopp am rek bu taxul nga jàpp ne nga xam ne dangay ngay sa borom ëllëg yaa ñëpp a yàq kon moo tax mel na ni système islam bu fekkee ne dangay ngay li ngay li ngay li ngay gañ yëpp da koy delloowaat ci yoonu islam sabilillah day mel ni kon système la boo xam ne nii mën naa dox ci anam goo xam ne nii nag dafa am point bu am importance boo xam ne ni mooy li ñuy wax xam-xam ak xalaat ak qiyaas naka lay doxalee société yi nag léegi ndax léegi am-am société yi gën a am boo ko seetloo mooy ñi nga xam ne ñoo gën a xarala li ñuy wax corrélation maanaam société yi yi gën a am mooy ñi nga xam ni ñoo gën a xarala loo koy misaale maa ngi delluwaat ci portable ki defar Nokia moom dana jaay Sénégal ci ci xalaat dana ko jaay cent milliards ci téléphone mais yéen Sénégal ki nga xam ne moom nokk yàlla jaayu leen ko dara kon moom ci xam-xamam def na loo xam ne nii mën naa jaay lu bari ba dugal xaalis ci réewam te ñun mënuñu koo jaay kon xam-xam nekk na loo xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit jàngal jàngal nañu ko booy ut xam-xam da dem ba Chine waaw tey mu mel ni Chine yu bari nga fay dem sax ndax réew moo xam ne nii koom bi dafa yokk waaye waxin la ndax soriwaay ba waxin la ndax li Chine soree Arabie kon xam-xam nekk na facteur bu am importance ci xeex dool ci am réew boo jëlee réew mu mel ni Japon dañu wax ne daanaka ñi fay am bac dañuy am presque cent pour cent ñëpp presque day am bac ndax tey boo jëlee adduna ni mu soppi ko nga xam ne bu njëkk ba nit ñi bu daan liggéey ba léegi sax xëy na des na tuuti jumtukaay yu yam la ñuy liggéeyee ak illa rek ngay gàddu wala yam rek liggéey ci tey ay xarala yu mag la ñuy liggéeyee même bu dee ci tool wala mu nekk ci usines yi wala mu nekk ci atelier yi benn découverte scientifique rek kenn xamul nu mu toll xëy na wax naa sa appareil mais même ci wàllu domaine médical nga xam ne faj bi ñuy garab yi ñuy naan ay laboratoire de recherche yoo xam ne ñoom seen liggéey nekk lu dul xalaat di di di di di gëstu pour trouver li nga xam ne mooy faj feebar bi boo xoolee feebar yi nga xam ne moo gën a yu bon la yu mel ni sida laboratoire yi nga xam ne ay Europe lañ nekk ak Amérique ay centaine centaine milliards am na ci ñoo xam ne li ñuy dépenser ci recherche moo ëpp budget Sénégal kon xam-xam nekk na loo xam ne nii ci am réew ci doomu aadama am na importance ci xeex euh, ñàkk ci am réew loolu tamit dañ koy lëkkale ak éducation maanaam yar yar moom yar sa doom jàngal ko def ci sacrifice mu xam yaru comme nit ñu daan yare fii ni fi nekkoon ci daara yi di def tarbiya di leen tarxiya def tas di jàngal alquran di leen jàngal tamit ni ñuy yaroo ba ba nga xam ne ku ci jóge fii walla ci beneen dëkku murit dem ndakaaru wala nga dem New York wala nga dem feneen na mel doo ci soppi dara da nga gën da nga gën a fonk liggéey ña nga ña nga fekk ndax loolu lañ ñu jàngal da nga tamit ñi nga xam ne ñooy sa kilifa nga jox leen seen gëdd maanaam respecté li wax hiérarchie loolu bokk na ci li nga xam ne am na importance ci am réew kon ngir conclure rek maanaam ci jeexal ñu war wax ne bi ñu xoolee poñ yi mu fi tudd yépp dafa mel ni ñaari anam lañu war a jàpp ci xeex ndóol bu njëkk mën nañu wax lan mooy responsabilité individuelle nit ku ci nekk ci sa wàllu boppam lan mooy sa warteef ci xeex ñàkk nit ku nekk ci sa wàllu bopp lan mooy sa warteef ci sa xeex ñàkk loolu mooy responsabilité individuelle kooku yaakaar naa ko nekk xam nga na ko beneen bi nga xam ne mënuñu ko cee bàyyi muy responsabilité collective suñuy wax responsabilité collective mooy responsabilité bi nga xam ne moo tëdd moo nekk ci doxu état bi nekk ci doxu institution bu fi nekk boo xam ne nii da ngaa ëmb am mbooloo parce que même entreprise bokk na ci ndax boo yoree ab entreprise di dundal téeméeri nit ndax am na entreprise yoo am nañ junni salarié junni salarié yooyu am ku ci nekk sa ginnaaw fukki nit yooyu dundal kon kooku kon kooku tamit alal jën la ci société bi noo koy saytoo jubal ko bañ koo yàq ba mën a jur loo xam ne nii société bi yépp dañ ci mën a jariñoo ci loolu mën nañoo wax ni tamit institution yi nga xam ne la ñuy wax institution internationale yi nga xam ne bitim réew maanaam dañuy lëkkale réew yépp ñoom am nañu tamit rôle boo xam ne nii dañ ko ciy jouer dañ ko ciy def dañ ko ciy euh, maanaam loolu mooy seen taxawaay institution internationale yooyu bi ci bi ngeen ci gën a xam moom la ñuy wax le système des nations unies maanaam nations unies moom moo dajalee réew am ay banqaas yu bari am ci banqaas boo xam ne nii moom la wax programme nations unies pour le développement programme boobu dafa def benn li ñuy wax classé réew yi réew yi nga xam moo ñoo gën a ñàkk ñu leen di wax les PMA les pays les moyens avancés ñu am taxawaay boo xam ne nii dañ koy def ci réew yooyu PMA yooyu ñu ngi ko créé 1971 ni ñuy xamee ndax am réew bokk na ci ñi gën a ndóol ci adduna bi maanaam réew adduna bi yëpp boo leen mu nekk deux cent et quelques pays ñu jël ne lu toll ci vingt pays ñoo bokk ci pays yi nga xam ñoo gën a arriéré ci adduna moom la ñu wax les pays les moins avancés dañoo joxe bu njëkk ba dañ daan jël rek. indice bi ñu daan jëlee dañ naan dañ naan revenu bi ngay gagner par année ñu koy wax waaye léegi nag ñu ne nañ ci yokk yeneen indice yoo xam ne nii am na solo lu mel ni dundub doomu aadama ndax réew yu nekk am na lu ñuy wax seen dund seen espérance de vie bu toll seen xam-xam seen niveau éducation bu mu toll yooyu yëpp dañ ko ci boole loolu nag indice boobu ku ko trouvé di tax ma koy bëgg a wax ndax ab jullit la mi ngi tudd Mahmoud al Aq moom moo noppalu na sax mais pakistanais la moom moo trouvé indice boobu euh, nga xam ne tey moom la wax IDH Nations Unies di ko di ko di ko def ko jumtukaay boo xam ne nii moom lay natte réew yi nga xam ne ñoo gën a deltu ginnaaw ci àdduna bi xanaa na ngeen jàpp ne Sénégal ci la bokk donc mel na ni dañuy xëy na yam foofu rek ndax liñ ci war a wax mën naa bari waaye mën nañoo yam foofu liñ ci jëmbat tënkaat rek ci li wax yépp ci anam yi nga xam ne moom mën nañu mën a xeexee lool ba ca njëkk wax nañu ci ne liggéey bi nga xam ne doomu aadama bu nekk war naa xam ne obligation la ko yàlla def bu dee ab jullit mu jóg uti indi ci njabootam ët jóg jëmale ci sociétém ba ci topp ñu wax fii importance bi nga xam ne capital am na ko ndax léegi liggéey boo gis dafa laaj ay moyens moyens yoo xam ne nii day nekk ay moyens techniques mooy ay moyens scientifiques xam-xam yooyu tamit am na ci sol waaye nag loolu lépp bu amee li ñuy wax solidarité maanaam dimbalante ci islam indi ko ci anam yu leer ci zakat mu am importance bu rëy ba nga xam ne réew yi nga xam ne ay réew arab lañ yu mag yoo xam ci pays yi gën développé ci lañ bokk lu mel ni Malaisie lu mel ni Indonésie lu mel ni Arabie saoudite ndax pétrole bu bari bi réew yooyu boo fa demee am nañ taxawal nañ ay kër yoo xam ne nii dañuy dajale alal yi di ko saytu di ko jox ñi nga xam ne ñoo ko gën a yayoo boole nañ ci tamit di def ci yeneen anam yu bari daal yoo xam ne day day tax ba nekk yi ni doomu aadama moom mën a yem wax nañ fi li nga xam ne kum dénk alal noon nga ko war a saytoo moo xam ci société bi la moo xam feneen bonne gouvernance loolu dafa am solo ci am réew kon yooyu mooy tomb yi nga xam ne bëggoon nañ leen ko wax di leen gërëm ci seen teelu ak ci seen tey wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam waaye léegi jërëjëf jërëjëf sëriñ aboo Sall ñu ngi lay sant bu baax te di gërëm thème bi am na solo lool xam naa nag euh, gaa yi sax li ñuy yëpp mooy yow fan nga jàngee fan nga jànge arab daal ci si kii bi parce que ay yi nga doon dugal ak addis yi yooyu am na solo lool. kon ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm kon nag waxtaan gi am gum am solo tax na am na ñenn ci mbokk yi ñoo xam ne danañ ci def taxaw taxaw seetlu mel ne Serigne Mouhamed Mbacke ñu ngi koy woo mu ñëw bokk na ci ñu doon déglu te moom ci loolu la euh, loolu lay def kiyam moom dañ taxaw seetlu kon ñi nga xam ne ne suba Serigne Mame Cheikh Fall moom mooy waxtaan mooy waxtaan suba incha allah mu ngi waxtaan ci amuk sunu borom nag la mën a tegtaloo ba xam amuk sunu borom kon Serigne Mouhamed bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi tedd yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaare te di sant bu baax a baax sëriñ Abo Sall ci waxtaan wu am solo bi mu def doon na waxtaan woo xam ne dafa ma lii alxuraan gi wax fas al bihi xabiran maanaam laaj ko booy laaj laajal ki ko xam ndax wala yu nabbi ko mislu xabirin ki xam rek moo lay wax loo xam ne moom ci ngay jariñu tomb bi ma ci njëkk a seetlu rek ci sama xalaat bu gàtt mooy thème bi sëñ Abo Sall doon waxtaane am na relation bu baax a baax thème yi wees woon ñu fàttali rek ne nañuy bàyyi ñu fàttali rek ne nañuy bàyyi xel waxtaan yi nga xam ne ñoo fi jaar bañ rek bu ñu ko dégloo bu weesoo ñu fàtte ko ndax bu ngeen seetloo waxtaan wi sëriñ Abdou Samad defoon nga xam ne moo doonoon xeex jikko yu yàq yi fexe ba jikko yu baax am fi am na relation ak waxtaan wi ndax waxtaan wa ko dégloo bu baax a baax waxoon na relation bi am diggante jikko yu yàqu yi ak ñàkk maanaam dafa mel ne daal fu ñàkk am rek jikko yu yàq dana fa am waaye fu jikko yàqu amit dafa mel ne ak euh, ak ñàkk dina fa am moo tax ñu war koo bàyyi xel wax xam ne am naa relation ak waxtaan wi nii ak yeneen tamit ci topp yépp wax nañ fi am na fi tam boo xam ne mu ngi nekkoon daaray tarbiya daaray tarbiya ku ne xam ne ne formation générale la maanaam ña daan génne suñ aboo junj na ko biir waxtaan wi ña fa dañu génne ci daaray tarbiya ñoo ñi nga xam ne ñooy développé maanaam àdduna bi ndax li tax ñu ne maanaam formation général la mooy nañ lay jàngalee sa diine noonu lañ noonu lañ lay yaree ci nga bëgg liggéey doo tàyyel ba noppi métier yëpp it da koy man maanaam ni nga xamee ne noonu nga da ngay doon expert ci ci mbay doon expert ci sàmm mboolem xeeti métier yi ci des lañ ci mel nga xam ne kon fu ñu mës a dem comme ni ko suñu aboo waxee ñooy njëkk a dem Dakar ubbi fa ay magasin wala waaye ba demee itam dañoo tàmbali ndànk-ndànk ba gis ngeen fu Sénégal egg ñoo ñu bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fa yeggale kon ci sama xalaat bu gàtt mën nañu tënk waxtaan yépp ci ne bu ñu bëggee xeex ñàkk gi foo ñu jàngal nit ñi yar leen mel ne ñaar yooyu rek daanaka moom mooy waxtaan wi ñu jàngal nit ñi yar leen rafetal seen jikko loolu ba ci njëkk bu ñu koy faram-fàcce ba ci njëkk mooy nu ñu mën a def faaw pas-pas yi ñu sellal pas-pas yi faw euh, ni ko sëriñ Abdou Samad waxe woon keroog bu ñu waxee ne sunu boroom ne yàlla mooy sunu kilifa il faut li nga xam ne mooy ñuy boole ak moom mu dëgër te mooy pas-pas bi ak jàpp gi ñuy jàpp ci li ñu sunu borom rëddal dafa mel ne rek borom kër boo xam ne dafa ne ak jabootam bu leen génn kër gi waaye lu ngeen soxla dinaa leen ko defal fii ak ñu ngi ci kër gi rek mu leen defal li ñu bëgg waaye bu ñu génnee mu bàyyi leen seen bopp loolu tamit mooy comme sunu borom dafa ne tilka xuduudullaahi falaa ta'tuduuha am yum ñu rëddal am fu mu ñu jaarale wax ne foofu nañ fa jaar bu ñu fa jaarul lu ñu gis itam dafa mel ne wa ma asaabakum min musibatin fa bimaa kasabat aydikum day feeñ foofu bu pas-pas bi lan lay jur mooy ragal yàlla ragal yàlla mi nga xam ne ku nga xam ne ne moom mooy caabi wërsëg caabi wërsëg ndax ragal yàlla sunu borom dafa wax ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ne ku ragal yàlla bunt boo fëgg mu ubbiku waaye itam wërsëg walay dikkal am na ci loo xam ne sax doo xam maanaam du bokk sa salaire ci maanaam ci misaal waxam na ci benn aaya wa daraballahu mathalan ba aaya ba jeex wax ne dafa mel ne dëkk boo xam ne dañoo doon dañoo gëmoon yàlla di dund ci xéewal wërsëg di leen dikkal di leen dikkal fenn fu nekk waaye ba ñu weddee yàlla suñu borom nee na mu indil leen ak ñàkk aku xiif waxal na ci beneen ayit wala an ahlul qura amanu wa taqaw boo ko jàngee ba mu jeex dafa wax ne bu waa dëkk ba gëmoon itam dana buñ ñu gëmoon te ragal yàlla dana leen ubbil ay buntu wërsëg yoo xam ne yu baree bari li doon bi ci topp mooy il faut que ñu jëmbat ak bëggante ak soppante ci diggante ci diggante nit ñi ndax loolu li muy jur mooy ñaar lay jur yërmande ak cofeel yërma maanaam yërmande ji mi ngi jóge ci ñi nga xam ne ñooy boroom alal jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk waaye cofeel gi itam jóge ci ñu ñàkk ñi jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am bi ci des mooy jàppalante maanaam at-taawun bi nga xam ne Serigne Abo wax na ko ci biir waxtaan wi jàppalante kooku nag moo yaat lool moom ndax weesuwut rek lii wolof naan euh, ñi mën a kot amuñu mbaam léeg-léeg da gis ñoo xam ne li ñu am ci ay xalaat ak ay projets yoo xam ne bu ñu leen jàppale woon mu dem waaye euh, amuñu capital ni ko sëñ bi waxee capital boobu nga am na ñeneen ñu ko am waaye xëy na amuñu xalaat yooyu bu bu bu jàppalante bi amoon euh, dana dana jur dana jur xéewal gu bëree bëri naka noonu soññi li nga xam ne moom mooy système euh, maanaam jàppalante bi ndax loolu maanaam xeeti banque yooyu nga xam ne ñoom ñooy euh, banque banque épargne yi bi mu laata am fii wala wala bi ku nit ñi laata xam am na lu nit ñi daan maanaam jàppalante ci seen biir ndax sëñ bi dafa wax ne maanaam épargne dafa mel ne Sénégal yi dañ koo euh, dafa mel ne dañ koo fonk fonkul maanaam di liggéey te xaalis bi ngay liggéey doo xam doo am maanaam doo am foo ko yóbbu moo waral bu njëkk mu daan am lu mel ni ay teg teg yi nga xam ne jigéen ñoo gën a fonk waaye même ñiy liggéey ñëpp mën nañ mën nañ koy def ndax mooy xeeti banque yi nga xam ne looloo ko tax a jug rek te mooy kenn ku nekk ñu ne la maanaam su weer dee nga joxe nangam euh, ñu buñ ko teggee ñu jox ko mu mu def projet naka noonu maanaam jàppalante ci wàllu ay societé ak maanaam dimbalante yi nga xam ne nit ñi dañ koy dimbalante ci seen biir mën nañ cee jël tamit tomb bu mel ne yar nit ñi ci bëgg liggéey bëgg liggéey ak euh, bàyyi maanaam fexe ba génn ci ñoom ak tayel ak maanaam akuk noflaay euh, Sëriñ Tuubaa dafay wax ci naxa ju ne fadaatan waraxatan lan yuusira shaxsan araada an yakuna muusira nee na loxoy kese ak toog rek bañuy def dara ku bëgg ku bëgg am dara doo ko def kon yar boobu tamit dafay dellusiwaat ci ñu yar nit ñi ci ñu nangoo liggéey waaye joxe gënal leen jël waaw doylu ak dëddu àdduna ak jàppalante bi nga xam ne maanaam doon nañ ko doon nañ ko xale léegi ndax même boo demee ci dëkk yi nga xam ne ay dëkk yu développé am na ñu ñàkk waaye xëy na eh, dimbalante googu te yàlla tax xëy na moom moo fa amut bu dul woon loolu am nañ ñoom eh, maanaam xaalis bu baree bari Sëriñ Tuubaa mi ngi ñuy wax ci diwaanu Sulukul Jawaahir am na nee na am na ñett yoo xam ne bi lislaam ñëwagut amoon na fi waaye nag bi lislaam ñëwee la gën a yay bokk na ci nee na daanañ def bu seenu dëkkandoo amee bor wala ay jafe-jafe dal ko ba ba mu metti ci moom bala ñu am jàmm dañ ko fayal bor ba wala ñu jàppale ko ba mu génn ci bi ci des muy tomb bu am solo sëñ bi sëñ aboo wax na ku bu baax baax mooy idaara jayida maanaam bon gouvernance bonne gouvernance bu amul dafa mel ne lu baree bari moo tax ma ne waxtaan wi mi ngi am ak relation yi ne waxtaan yi weesoon démb sëñ sëñ bi waxtaan wi doon def am naag loolu ak euh, relation ak waxtaan wi ndax su bon gouvernance amul alal ju baree bari dana sànku te kenn du xam fan lay fan lay dugg sëñ bi doon na ko junj ci ci Seydina Omar radiyallahu anhu amoon na politique min ay na lakk haza maanaam fan nga jëlee lii mooy bi ñu lay faleew amoo woon lii Euh, kon ñu ñu war laa topp ba nga xam ne di la contrôler ba ñu gisee nga am loo xam ne sa liggéey mayu la ko ñu war laa ñu ne li foo ko jëlee la ci ëpp ñu jël ko delloo ko ca ci alal yi maanaam ci alal yi nit ñi ci alal mbooloo boobu tamit bokk na ci taxawu nit ñi jàppale leen microfinance microfinance l'islam daanaka mën naa wax ne moom moo ko njëkk a def si mi jox na ci misaal ci ki nga xam ne yonent bi moo ko moo ko moo ko digaloon ci mu jël ab gopp wala aw semmiñ dem ci àll bi liggéey ñëw génn benn fiis ba teg loolu maanaam jàppale gi euh, loolu da am maanaam bonne gouvernance bi mooy duñ la rek jox xaalis waaye ñu ñu accompagner la wan la yoon yi ba nga euh, maanaam ba nga réussir ci bokk na ci bokk na ci bonne gouvernance maanaam li ñu seetlu mooy saa yu nekk li ñu seetlu mooy saa yu nekk Sénégal dañuy wax naan ñun amuñu petrole wala ñun amuñu jamaa wala fekk ne am na réew yoo xam ne it suñu borom jox na leen pétrole waaye jox waaye jox leen li mu jox li nga xam ne moom la jox Sénégal bu ñu xoolee li ñu li ñu suñu borom jox ci suuf su tàlleeku ci suuf soo xam ne du amuti montagne duy xeer du désert waaye suuf la su su tàlleeku ak jor goo xam ne ba noppi muy taw bu du taw bi sax suñu borom joxu ñu ay dex yu baree bari yoo xam ne ndax bon gouvernance bu fi nekkoon ndax du ñu jëfandikoo suuf yooyu ak ndox moom nga xam ne su boroom jox nañu ko waaw ah. te bàyyi di wax rek naan amuñu pétrole wala amuñu or ndax am nañ yeneen yoo xam ne am na fi am na am nañ stabilité maanaam jàmm am na fi jàmm am na fi te mu mu mu jafe réew yu bare bari ci réew Afrique ressource humaine am na fi maanaam ay nit ñoo xam ne am nañ am nañ xam-xam am nañ xam-xam ba noppi am ma am kàttan kàttanu yaram am kàttanu yaram am xel waaw kon li ci des rek mooy bonne gouvernance bi moom mooy maanaam encourager ñi nga xam ne ñoom ñooy def istismar maanaam ñi investir seen seen alal ñu def ko fañ ko war a def ak encourager lu mel ne waqf al waqful islami ndax lis l'islam am na al waqf fu mooy fexe ba boroom alal yi di di faral di ubbi ay maanaam mel ne ubbi ab école boo xam ne dañ fay jàngale ngir yàlla ak yu demee noonu ndax xam-xam boobu sëñ bi doon wax dafa am solo lool am na euh, benn benn njiitu réew bu doon def foog naa Tony Blair la doon na def benn discours mu ne étudiants yi ñett rek mu ne mu ne leen ñetti baat rek laa leen di digal mooy ngeen jàng bu njëkk bi bi ci des mooy ngeen jàng bi ci des mooy ngeen jàng waaw mën nañ ko ñett wee mën nañu wax ne mooy ngeen jàng te jafe ko te sellal li ngeen di te li ngeen xam ne moom ngeen moom ngeen di jëf bi ci des mooy xeex xeex lépp loo xam ne corruption la benn waaye nee na maanaam tous les sénégalais sont corrompus wala tous les sénégalais xëy na dana xaw a euh, dana xaw a ëpp waaye moom beaucoup de sénégalais sont corrompus ndax parce que corruption bi nekkul rek ne dafa yam ci ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk ay postes yu mag waaye ba ci am na borom kër yoo xam ne dañ leen a corrompre ci seen biiru njaboot ndax képp koo xam ne war ngaa wax te xëy na boo waxee ragal nga ne am na loo am wala euh, ba tax nga bañ wax dafa mel ne ki corrompre nañ la moo tax lislaam di xeex rashwa bi jamii anwaa'iha naka noonu lislaam comme ni mu xeexee maanaam riche te mooy tricher xeet naxaateeg waaw jëfandikoo riba tooñ liggéeykat yi ci seeni salaire yooyu yëpp war nañoo war nañ koo xeex ba euh, mu dellusiwaat bi ci des bu muy bu am solo mooy comme ay jullit lañ jàpp ci ay fonk ñaan fonk ñaan ak lépp loo xam ne dafay indi wërsëg ndax loolu itam comme ay julli lañ dañ koo gëm bari ay istixfaar bari ay saraxe yu ñuy def waaye rawatina tamit yërëm ñi nga xam ne suñu boroom wax na wax ne wax na ne ñu yërëm leen suñu aboo wax na ci lu mel ni jirim ak koo xam ne xelam dafa dese ñoo ñu taxaw bi ñu leen war a taxaw bokk moo tax sëñ Saliou daan faral di wax lu baree bari di leen sàkk sarax di leen sàkku njëgal ndax loolu bokk na ci li nga xam ne ak saamoonteeg ndigali suñu boroom yi bi ci des mooy mbokk bu ci bi ci gën a am solo mooy azakaat azakaat moom dafa mel ne suñu borom mi indi ñàkk moo indi lu koy xeex te mooy azaka azakaat zakaat yi ak saraxe yi dañoo xam ne azakaatu shaqiqatu salaati waaw dafa mel ne julli gi mooy dox diggante jaam bi ak boroomam waaye zakat mooy li dox diggante jaam bi ak ay moroomam waaw loolu tamit il faut loolu na li ci am solo xëy na sax ni yaa ngi génn azaka waaye li sëñ aboo wax moo ci am moo di dafa amul institution boo xam ne moom mooy moom mooy organiser maanaam asaka jooju dajale ko seet ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko yelloo ñu jox leen ko loolu yaakaar naa ne des na xeex ñàkk itamul jaaxe ci la bokk maanaam mooy xeex ñàkk rek itamul jaaxe mooy mooy xeex ñàkk te su te mi nga wax naan benn tib boo boo jox ku xiif moo gën tabax junni juma moo tax xeex ñàkk googu te maanaam mooy leel miskin yi joxe aw ñam te mooy xeex ñàkk moom sax waxuma ko waaye woo ci nit ñu ñëw ci sax bokk na ci lawazimu lawazimul iman maanaam bokk na ci li nga xam ne boo ko dul def sa gëm yàlla dafay des ndax araayta allazi yukazibu bi diini fa zalika allazi yad'u al yatima wala yahuddu ala ta'amil miskin waaw ki nga xam ne du encourager nit ñi ci ñuy xeex ñàkk di dimbale ñi ñi nga xam ne dañoo ñàkk kooku dafa mel ne ak gëmam ci bis peñ sax dafa mel ne des na bokk na ci tamit ñañu laajoon ma salakakum fi saqara lan moo leen dugal sawara lañ tontoon bokk na ci daawuñu leel miskin yi daawuñu daawuñu daawuñu dimbale ñi nga xam ne ñu ñoo leen tane kon ci lawaasimul ci lawaasimul imaan la bokk waaw fukkeel bag ñaar ci tomb yi mooy ba ma koy baamuwaat rek mooy moo mooy asaka ji il faut ñu gën koo maanaam il faut mu am loo xam ne mbo mbootaay goo xam ne moom euh, moom mooy saytu wàllu joxe maanaam asaka yi dajale ko xool ñi nga xam ne tamit seen xam-xam màcc nañ social bi xam nañ ñi ko aajowoo ñu maanaam ñu jox leen ko sadaxatul fitr mi ngi ñëw bokk na ci liy xeexu ñàkk ndax bokk na ci lislaam tëral maanaam mu muy xeexu ñàkk kon ci gàttal yooyu yooyu laa amoon euh, sama xel mu gàtt lu ma jàngatoon ci waxtaan wi xanaa di ci boole rek ñeent yi nga xam ne jàpp naa ne bokk na ci li tax ñàkk gën a law te buñ ko xeexee mel na xeex na ñàkk gi bis njëkk mooy lu mel ni al almaniya maanaam laïcité bi nga xam ne démb sëñ bi yu doon def waxtaan wax na ko ci sëñ Mame Balla ndax tàqale gi ñu bëgg a tàqale diine ak àdduna bokk na ci liy gën a yokku ñàkk gi nazariya bu mel ni aljabriya te mooy jàpp ne doomu aadama jërul muy liggéey ndax dafa mel ne xobu garab boo xam ne fu ngelaw li fekk yóbbu ko fa matérialisme yaakaar naa mooy almadiya te mooy jàpp ne kuy liggéey rek dangaa war a am maanaam bànneex bu teew nga xam ne maanaam sellal bi nga xam ne dafa dem bokk na ci li yokku ñàkk bi bu bu ñeenteel bi mooy mooy anania foog naa mooy égoïsme maanaam nit ñi dañu wax ne bu yomal xamee kenn ku nekk si nafsi si lay wax sama bopp sama bopp waaye nit ñi fii lañ commencé wax si nafsi si mooy ñu baree bari seen bopp rek daanaka moom lañ moom la tal loolu nag bu anania boobu dañoon te mooy kenn ku nekk li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa moroom foog naa ne dana bokk ci lii xeex ñàkk gi xanaa ñu jéglu ci kàddu yi rek ndax ñu ñu ko gën a xam gën ñu ko kii ñu ngi fi waaye eh, loolu lañ ci jàngatoon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ñu gërëm asalaamaaleykum wa ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar ci weeru koor wi di ñaan yàlla nangul ñu suñu jaamu yàlla yi ci jéggal ñu suñu bàkkaar sëñ Abo Sall ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñoom ñëpp ñu ngi maase di la gërëm di la sant di rafetlu bu baax tey wax ni niñ séentoo woon thème bi am nañ ci lu kawe kawe wax dëgg yàlla ci liñ ci doon séentu kon ñu ngi lay sant di ñaan suñu borom mu yokk sa xam-xam te bàyyi la ak sam xel bu baax a baax ñuy fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa ku ñu wax maam Cheikh Fall moo fi ñëw di waxtaan ak ñun ci lan mooy tegtale amug yàlla lan mooy tegtale ni yàlla lu am la wan ñu ay tegtal yu bari yoo xamante ni dañ ciy tegtaloo amuk sunu borom subhanahu wa taala suba maam Cheikh Sall ñaareel bay di waxtaan wi ku mu raw boo dégloo juróom-ñaari rajo yëpp di nga ko mën a dégg muy tubaab muy Darou Mouhty FM Diso Walf Fadjri Sud FM ak Lamp Fall FM yooyu yëpp ku ko ci déglu incha allahu taala ak Jant bi FM di nga ko dégg bu baax a baax a baax képp ku ci am laaju diine it soo ko indee incha allahu taala daañu ko topp ba mu leer ñu tontu la ko ci tontu bu leer. sëriñ bi waxtaan bi nit ñi bàyyi nañ ko xel lool wax dëgg yàlla laaj yi bari na lool lool lool lool te lool li muy tegtale mooy am solo goo xamante ni waxtaan bi am na ko solo mbokk mi li muy laaj mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo rafetlu waxtaan wi euh, dafay laaj état bi lan mooy waru garam ci xeex ndóol ban taxawaay la ci état bi war a taxawe waaw moomu laaj na lu am solo ndax euh, boo seetloo boo jàngat histoire doomu aadama état tëbul rek am bi ñu tracé frontières yi bu njëkk ba même li ñuy wax nguur bi moo amoon ay ay buur ñoo amoon même ci état européen yi bi ñu demee nag ba nga xam ne adduna gën naa dox ñu def ay état état nag li nga xam ne moom moo koy moo koy moo mooy euh, yillaam mooy dafa war a taxaw ngir li nga xam ne euh, nit ki moom kenn ci boppam mënu koo defal boppam état bi def ko bokk na ci li nga xam ne ñuy wax naan lépp loo xam ne nii ñun ñëpp ko bokk ñu mel ni tari bi jóge fii jëm Dakar euh, nit kenn mënu koo defal sa bopp donc loolu tamit fekkee ni danga koy dangay ngay yaa ngi yaa ngi euh, jariñoo jumtukaay yooyu nga xam ne état moo ko def état bu ko defee mu ngi yokk koom bu yokkee hôpitaux yi yokk école yi yokk tali yi yokk euh, lépp loo xam ne nii euh, ñépp a koy jariñoo loolu yoonu état la beneen bi tamit war naa taxaw ci mbiru banque yi ndax état mooy réglementé banque yi nga xam ñooy lebal euh, tey askan wi état mooy réglementé commerce maanaam mooy wax lii ak lii état bu ko neexee mu wàññi impôt pour bu ndool amee wala yu mel noonu donc rôle état ci ab réew mooy rôle bu central maanaam mooy rôle bu njëkk état moo jiitu ci xeex ndool te moom moo am jumtukaay yoo xam kenn amu ko. jërëjëf loolu leer na bu baax mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu dégloo waxtaan wi rafet lu ko lool day laaj ndax liggéeykat yi nga xamante ni dañ leen di jël ci société ñu war a liggéey ci bis bi huit heures de temps. te boo demee seen bureau lañ fay am lépp du mat quatre heures de temps mu ne ndax loolu bokkul itam ci li yokk ñàkk bi ci réew mi waaw loolu moom musiba moom loolu mooy absentéisme loolu mooy wàññi li ñuy wax productivité maanaam su fekkee ni tey dangay ngay jongante ak keneen koo xam ne ni moom salarié am day liggéey loolu yow ngay liggéey loo xam ne nii euh, waxtu wan la fay liggéeyoo ko loolu bokk na sax ci la xaraam maanaam yaa ngi lekk loo xam ne nii araam na parce que même jumtu fa ñuy liggéey ñu bari dañuy fàtt dañuy defe ni rek ci nga xam ne moo lay employé rek moom moo am moom moo mën a jëf-jëf ñoo xam araam na ci waaye yooyu nga xam ne employé nañ la amaana yaa ngi utiliser téléphone ci loo xam ne du ci liggéeyam wala otoom walla leneenam wala alalam wala temps boobu nga xam ne yow euh, au nga liggéey defoo ko ngay def leneen loolu lépp day yokk ndóol ba pare araam na ci koo xam ne nii ab jullit la ndax yaa ngi lekk loo xam ne lewul jërëjëf loolu leer na baax mbokk mi mu ni moom itam ginnaaw bi mu dégloo waxtaan wi rafet lu ko lool dafay laaj dafa dégg ci biir waxtaan mel ni da ngay wax lan mooy li ñuy wax troisième monde ci économie xam naa fekkee ne dégg na ko ci wax mu bëggoon koo laaj lan mooy troisième monde ci économie. waaw laaj boobu nag <laughs> jafe na maa leer ndax troisième monde xanaa xëy na day bëgg wax troisième voie ci économie maanaam comme dañoo waxoon xëy ne socialiste ak capitalist ne ñaari yoon yooyu moo fi nekk ban voie bu bees ban yoon bu bees moo mën a am mel na ne am na réew yu bari yoo xam ne nii nekk nañ bu baax ci diggante bi léegi-léegi ñu leen di ñu leen di wax di leen wax ay exemple lañu li ñuy wax économie sociale léegi boole nañ ci ay yeneen concept yoo xam ne nii jot gi duñu ko may ñu ñu waxtaan ko fi muy économie environnementale nga xam léegi dañuy bokk ci xayma nekkinu doomu aadama mi ngi mel ni mbalit mu ngi sànni fu nekk loolu day yàq suñu nekkin day indi feebar indi ndóol mi ngi mel ni euh, euh, li ñuy wax tey réew yi nga xam dafa am polition di indi ay feebar yu mel ni asthme lu mel ni leneen yooyu yëpp ay yoon la yoo xam ne nii moo tax ñu waxee na li mu bëgg a wax mooy troisième voie waaye troisième monde yaakaaruma ni loolu la bëgg. jazakallahu xeyran loolu leer na bu baax kii nag nee na déglu na waxtaan wi rafetlu na ko lool. waaye dafa bëggoon nga gën koo leeralal bu baax ci li ñuy wax bourse ba mu gën koo xam bu baax. wax na dëgg ndax bourse am na ñoo xam ne nii sax ñu bari ñoo xam ne dañuy jàng ci xamuñu bourse mooy lan ndax du muy fonctionner ndax xel du seen spécialiste ndax mën ngaa nekk sax jàng loo xam xamoo bourse nag moom compliqué wul yomb na boo demee ci réew yi nga xam ne dañoo am alal dañoo am ay sociétés yu mag a mag mu ngi mel ni Total bi ngeen di gis fii foo leen romb gis Total. lu ñu jaay ci bis bi am na loo xam ma nga yéeg France mi ngi mel ni challe loo jaay ci bis bi am na loo xam ma nga yéeg ci Angleterre société yooyu dañoo toll réyaay goo xam ne nii ñi ciy liggéey léeg-léeg dinañ mat lu mat cent mille personnes léegi société yooyu dañoo dem dugg ci bourse bourse nag mooy ab marché la rek foo xam ni boo fa duggee mën nga faa jënd ab société waaw ma nga jënd société bi waaye mën ngaa jënd wàll ci société bi ndax société yi fa nekk seen capital dañ ko def ay xaaji xaaji xaaji xaaji xaaji xaaj mi ngi mel ni nga am zéro virgule zéro un pour cent ci société bi boo ñëwee jënd société boobu moom bu at mi terewoo bu gañee li ñuy wax bénéfice day jël bénéfice boobu xaaj ko ci ñi nga xam ne ñoo moom société ay xaaji xaaji xaaj séddale leen ko jox leen luy dividende loolu mooy bourse bourse ba nag njëgu société bi day yéeg di wàcc di yéeg di wàcc yéeg beeg wàcc bi nag mi ngi aju ci li nga xam ne moom la ñu waree société bi moom ci li nga xam ne société bi moom moom lay gañ société bu gën a gañe ci la ay ay ay ay ay li ñuy wax li muy jar di gën a yéeg ay valeur am di gën a yéeg donc loolu mooy loolu mooy euh, loolu mooy euh, bourse am na sax ci biir Sénégal bourse boo xam moom la ñuy wax BRVM waaye bourse de euh, régionale de valeurs mobilières mais taxu ko am doole bourse yi am doole bi ci gën a am doore mooy New York Paris topp ci ak Londres ak bourse yu mel ni Japon ak yeneen réew. jërëjëf loolu leer na bu baax ci mbokk mi ko doon laaj mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi lool mu ne dafa gis léeg-léeg ci réew mi bu ñu amee lu leen naqari ñu yàq ay matériel di taal ay oto ak yu mel noonu mu ne ndax loolu itam gisoo ni li bokk ci mën a yokk ñàkk gi loolu gi ci réew mi ci la bokk. waaw loolu moom yàq moom baaxul ndax comme li ñuy wax nit ñi fi nekk ñëpp di jiite réew mi wala ñi nekk ci ay poste alal ji moomuñu ko alalu collectivité bi la ñëpp ko moom donc bu amee euh, manifestation dafa am nag responsabilité état bi état bi moo war a encadrer manifestation yooyu bàyyi leen ñu manifester waaye ñu bañ a toj waaye li nga xam moom la ñuy ñaxtu ñu bàyyi leen ñu wax ko ba nit ñi xam ko kon yàq ci biir am réew mën naa indi ndóol surtout réew moo xam ne ni la nga am bariwul boo yàqee boole ci keesu état bi rek la ñuy jëlaat defaraat ci keesu état bi nekkul dara lu dul seeni impôt kon ay manifestation yàq baaxul ci am réew sunu borom sax tere na ko lool ci dégg nga ni ko biir ci biir waxtaan wi ni nga ko indee yàqkat di ay mbokki seytaane lañ kon yàq moom baaxul fen Euh, kii dafay laaj mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo rafetlu waxtaan wi lan moo waral dellu gannaaw gi nga xamante ni économie réew mi dellu na ko gannaaw at yi weesu ak nan lan mën a taxaw ci dindi ko ba mu dañ ba nekkaat ci ni mu a nekk. waaw boobu question ma ne économistes yi ci xalaat bokk na ci léeg-léeg facteurs yi bari na euh, xëy na mooy li may waxaat rek dafay am toujours responsabilité individuelle ak responsabilité collective. responsabilité individuelle mooy li nga xam ne warteef bi nga xam ne ku ci nekk ñun war na la mooy yàq gi xëy na yàq gi nga xam nit ñi dañ koy def loolu dina indi ndool beneen bi mën naa nekk tamit euh, yi nekk na yàq yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom lañ jox responsabilité ñu koy yàq mooy ñi nga xam ne moo xam état la moo xam société la yàq guñ ci yàq day na gën a ndóolal réew waaye tamit am na beneen facteur boo xam ne nii euh, amaana dina gën a indi ndóol mooy loo xam ne nii ñun dañ koy jariñoo ca amuñu ko mu ngi mel ni petrole bi nga xam dañ koy jënd ci bitim réew fu mu yokkee yokk bu metti day gën a indi ndóol ci ñun ndax amuñu ko ca li muy jar day gën a cher donc yooyu yëpp ay facteur la yoo xam ne nii ay anam la yoo xam ne day gën a indi ndóol ci am réew li ko mën a saafaraan ak mooy yaxanal li ñu am akus néew ba noppi tamit seet li nga xam ne mën nañ koo bàyyi ci li nga xam ne dañ koy jëlee bitim réew di ko dugal ci réew mi ñun li nga xam ne moom lañu am ñu fexe ba di ko jariñoo ba di ba def ko noo xam ne nii duñu soxla ci yenn anam yi bitim réew loolu daal mooy li nga xam ne ñi nga xam tam tamit dénk nañ leen responsabilité ñu leen di càmbar waaw ndax am na sax ay système yoo xam ne nii teg nañ ko fi bu dee société yi am na ñu leen di saytu ñu wax comme ça recompte bu dee état bi am na ay institutions yoo xam ne nii lu mel ni la cour des comptes ak leneen ak leneen ñoo leen wa ak ak ak ak parlement bi ñoo leen war a càmbar di leen war a saytu ba ku ci nekk li ñu dénk nga nga yaxanal ko bañ ko yàq wala bañ ko jëme feneen foo xam ne nii euh, day indi ndóol loolu daal mooy li nga xam mën nañ cee def ba xeex ndóol. jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu rafetlu waxtaan wi lool nee na dafa seetlu. ci jamono yi weesu wala at yi weesu ay boroomi xam-xam yu mag yu ñëw tuubaa di ko xool gis ni Touba daal li fiy dugg ci xaalis daal bari na lool lool lool lool te maanaam boo ko xoolee ak dëkk bi dana leen jaaxal ndax xaj na Touba amul ay usine amul ay yu baree bari ak li fi dugg ci xaalis jaaxal leen lool muy laaj nag loolu yéen en tant que talibé murid yi nekk économiste murid yi ban taxawaay ngeen ci am ak ban seetlu ci ngir moom kooku xanaa dafa mel ni dafa xam liñ ci def xëy na moo tax mu muy laaj loolu ndax euh, dafa am benn organisme bu ñuy wax africain bu ñuy wax euh, GIABA lu tudd mooy groupement inter interafricain de lutte contre le blanchiment xam nga xawma na xam nga li ñuy wax blanchiment blanchiment boo ko déggee mooy lu weex blanchir boo ko tubaab tuddee mooy day mel ni loo xam da koy setal wala sellal blanchiment xaalis boo xam ne nii dafa jóge fu lewul wala fu baaxul ñu bëgg koo fexe ba mu awaat ci yoonu baax ma joxe misaal mi ngi mel ne xaalis yi nga xam ne lewul ñoom yi ñu jàppee xaalis bu lew xaalis bi nga xam ne dañ dañ dañ ko am ci jaay ay armes yoo xam dañ ko tere xaalis bi nga xam ne dañ ko am ci jaay drogue surtout drogue drogue bi nga xam ne day rey nit nga am ko ci alam anam googu lewul xaalis bi nga xam ne dañ ko am ci terrorisme ne lewul waaw xaalis boobu nag. dañoo xool ñu ne dañoo teg ay organisme yoo xam ne nii ay organisme la yoo xam ne nii mbootaayu réew yi ñoo ko bokk ñoom nag war a def ay enquête bu ñuy def ay enquête ñuy dox ci réew yi di xool xaalis ba fay dugg ban anam la fay duggee léegi nag GIABA boobu dañoo génne benn rapport boo xam ne keroog rapport bi ñun bu ñu ko amee ñun def nañ benn groupe boo xam ne nii Sëriñ Xaadim si la bokk na ci def na ci liggéey bu bari sëñ Aziz Mbacke Cheikh Aliou Mbacke ak ñeneen ñoo xam ne nii ay intellectuels la mu mel ni professeur Moustapha Kassé consulté nañ ko ci ñu ñun xool nañu rapport boobu analyser ko man mii sax am na benn tubaab boo xam ne ci loolu lay liggéey moo consulter ko ci bi ñu ko consulter li ma ci mën a wax xëy na duñ ci mën a sori ndax dinañ ci gën a waxaat ndax temps bi mayu ko xam nañu ni wax jooju rapport bi wax ne Touba am na alal ju mel noonu bu fay dugg teguwul ci yoon ndax enquête yi ñu war a def ba mu nekk enquête yu sérieux tefuñu ko ndax ñoom dañoo xool rek xaalis bi nga xam day jóge ci immigré yi ci immigré yi liggéey mooy salarié yi lañu ak ñoo xam ne nii ay yeneen activités yu lew la ñuy def di yónnee seen njaboot waaye ñoom comme jàpp nañ ne gis nañ lu toll ci nee nañu lu toll ci mille milliards yu dugg biir Touba ñu ne kon ah kon xëy na xaalis boobu euh, dafa dafa dafa lewul waaye teguñu ko teguñu ko fu wér dinañ ci dellusiwaat xam naa ci yeneen jamono ndax def nañ ci liggéey bu sérieux xaadim si la moom ju moom def nañ ci benn rapport boo xam ne nii ñun ñëpp ñu am xalaat buñ ci xalaat dinañ ko wéyal ba nit ñi ba mu gën a leer waaw kii dafa mel ni moom quelles sont les causes de la crise actuelle maanaam lu lu lu lu crise bi am tey lan mooy lan mooy sababam Euh, xam nga wax nañ ko ci conférence bi nee nañu crise bi ma nga déparé ci Amérique law Europe euh, nee nañu fa mu jógee mooy crise financière waaye am na leneen aussi loo xam ne nii bokk na ci muy li ñuy wax crise alimentaire maanaam njëg yi nga xam ne yokk yokkoon na ci ci ci weer yële passé ci matière première yi bokkoon na ci crise bi nag comme ni nga ko xamee comme réew yooyu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo investir ci bourse bi bi bourse bi daanoo nga xam ne lañ doon jënd amatul njëg yu baax société yi daanu société bu daanoo nga xam ne yow danga daan employé lu toll ci ay junni junni nit da nga leen di dàq boo leen dàqee bu amul salaire amuñu lu ñu gañe duñ am lu ñu duñ am lu ñu jëndee ñen daan jënd ñoom tamit dañuy daanu loolu la ñuy wax effet domino donc loolu rek moo indi crise bi waaw loolu mooy origine crise bii ñuy dunde xam naa nag dafa war a gën a gudd ndax lii mënu ñoo permettre ñu wax bi jërëjëf laaj bi am na solo lool ci tontu bi am na solo itam kii dafa laaj mu ne ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi ndax bokkul ci xeex ñàkk ñu gën a wattande ko yàq yi nga tuddoon léegi ni dañ koy def donte ci xew yi la donte ci fu mu mënti doon ba ci sax jënd ay woto yu jar téeméeri million may ko benn nit rek te loolu ñu bari mënoon cee jariñu daal waaw loolu kay moom mooy mooy mooy li gën a bokk na ci li nga xam ne day gën a yokk yokk problème ñin am ndax am na sax réew yoo xam ne dañuy xool Sénégal di ko observer nee nañu li ñu wax train de vie de l'État maanaam état bi ni muy dunde maanaam yellowul ak li mu am ndax ku ci nekk da ngaa war a dunde ak revenu yi nga am nit ñi tamit seen bopp ni ñuy dunde yellowul ak li ñu am donc yàq bi moom eh, yo bokk na ci li nga xam ni day day day day yokk crise ndax am réew mu nekk dañuy natt sa am-am ci sa koom maanaam li nga xam ne li ngay bay li ngay li ngay li ngay li ngay li ngay liggéey ca usine ba li ngay liggéey la ngay la ngay napp lépp loo xam ne activité boo xam ne danga koy def ñu xayma ko ci at mi ne amaana ñu ne Sénégal war naa liggéey ci lu toll nii li ñuy wax produit intérieur brut toll na ci lu mat mille milliards léegi nag su fekkee ne yow mille milliards yooyu lu ci bari li ngay jënd yaa ngi koy jënd bitim réew bu dee comme lu mel ne oto yooyu wax xaalis la muy génnaat ci ci du duggaat ci du dugg ci circuit bi nga xam ci war a dugg bu dee loo xam dañ koy jariñoo ci ñi nga xam dañoo ñàkk pour lekk wala leneen kon loolu yàq boobu waxuma la kii mën naa indi sax fitna mën naa indi lu bari bari donc yàq boobu baaxul jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo rafetlu waxtaan wi lool dafa bëggoon nga leeral ko lan mooy doxaliinu banque islamique ak beneen banque yi du islamique maanaam banque riba wi yooyu koy tudde ñun loolu la mooy laajam bu njëkk nga leeralal ko banque islam ak banque yi dul banque l'islam lu lu leen wutale ci doxalin. waaw dafa mel ni ponk boobu waxoon nañ ko ci conférence waaye mën nañ ko bamtuwaat bu yi ñuy wax banque classique muy société général muy crédit lyonnais muy banque BICIS banque yi fi nekk ay banque of africaine banque yooyu lañuy wax banque classique banque classique mooy bu lay lebal day teg taux d'intérêt taux d'intérêt boobu dara du ko soppi bu dee huit pour cent huit pour cent ngay fay moo xam fayit nga moo xam fayitoo bis bu nekk tamit at mu nekk intérêt bi day yokk dañ lay teg non seulement intérêt waaye boo fayul dañ lay teg ay pénalité loolu mooy doxalinu banque classique ba tax na bu nit fayitee mën naa indi fitna yu rëy ndax bu fekkee ne dafa tay la këram duñu xool ndax kër ga jabootam moo ci nekk walla keneen moo ci nekk dañuy nangu li nga am lépp buñ jaayee sa sa kër matul salaamaaleykum